rahimahullahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saabi'i wa salaasiin fil baabi as-saabi'i wa salaasiin wa an anasin radia allahu taala aanhu annahu qaal kaana abu talhata radia allahu taala aanhu akthara al-ansaari bil-madiinati maalan min naxl wa kaana ahabbu amwaalihi ilayhi bayruhaa wa kaanat mustaqbilata al-masjid wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadxuluhaa wa yashrabu min maa'in fiihaa tayyib qaala anas radiyallahu anhu falammaa nazalat haadihil aaya lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun qaama abu talhata radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'aala yaquulu lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun wa inna ahabba maali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa zuxraha inda allahi ta'ala fada'aha ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam fada'ahaa yaa rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam haythu araaka allaah faqaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam baxin zaalika maalun raabih zaalika maalun raabih wa qad sami'tu maa qulta wa innii araa an taj'alahaa fil aqrabiin faqaala abu talhata radiyallahu anhu af'alu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqassamaha abu talhata fi aqaribihi wa bani ammihi muttafaqun alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam maalun raabih ruwiya fi sahihi raabihun wa raayih bilbaa'il muwahhadati wa bilyaa'il musannaa ay raayihun alayka naf'un wa bayruhaa hadiiqatu naxl wa ruwiya bi kasril baa'i wa fathihaa kon al imaam al haafidu an-Nawawi kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi nga xam ne lañ gis aaya yi indi woon ci buntu bi nga xam ne ci jotaay bi ñu weesu lañ ko ubbi woon muy ñaari laaya yooyu benn bi suratu ali imran ala nabiyina wa alayhim afdalu wa wassalaam ak e, bi nekkoon ci suratul baqara tey nag muy indi comme niñ la waxoon benn xadis kese e, muy xadis numéro deux téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar mu ne waan Anas mu ngi koy jële Seyna Anas radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom te gërëm ko na kaana nekkoon na abu talhata abu talha moo nekkoon euh, baay jiitleem moo dencoon ndayam ginnaaw gi bi nga xam ne baayam ci la dem Shaam ndax bañ dëkk ak yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi muy Maalik ginnaaw gi euh, bi lislaam ñëwee ci la ko abu talha mi daal di denc yaayam di yaay ummu Sulaym radiyallahu taala anil jamii kon baay jiitleem la woon mu ne ab kaana abu talha baayu talha moomale di abu talha radiyallahu taala an dafa nekkoon koo xamante ne ni bo abu talha nag euh, zayd ibn sahl la tuddoon euh, al ansaari an najjaari zayd ibn sahl dàkkantalam moo doon abu talha voilà mu ne moom daa nekkoon aksar al ansaari ginoon a bari ci waa Ansaar bil Madina ci dañ nekkoon waa Medina mooy ñuy jàppale woon l'islam jàppale yonent mi alayhi salaatu salaam saxaaba yoo yële dëkkoon Medina maalam min naxl moo bokkoon na ah lenn dana min aksari am na ci riwaayu dana min aksari bokkoon na ci ñi ginoon a bari alal ci wàllu garabu tàndarma foofu li Medina bii aksari moo ginoon a bari ci Ansaar yi moo doon ci ëppoon toolu tàndarma ci waa Ansaar yi da alal la woon moo doon seen richesse moo doon seen seen seen seen seen seen alal mu ne wa kaana ahabbu amwaalihi ilay mu ne wa kaana nekkoon na ahabbu amwaalihi ilay gis nga alalam yooyu mu awoon ci tàndarma ba mu ci gënoon bëgg nag ci tool yoo yële mooy bayruha mooy ba nga xam ne moo nekk bërëb bañ naan bayruha al imaamu Nawawi ci liñ jàng sànq mu ne wa bayruha xadiqatu naxlin waaw benn toolu tàndarma la woon boo xam ne mu ne war wuya bi kasril ba dinañu soloo nañ ko nag ci euh, mooy baa bi au ñu ne ba ñu ne bi biiru biiruha wa fathiha ak bayruha comme ni ñu ko jàngi nii waaw loolu lépp daal dinañ koy solo am na riwaay yoo xam ne i biiruha yeneen yi bayruha waaye gën naa bari lool sax am na yoo xamante ne nii parce que euh, euh, euh, ñëw na que ne bariha waaw bariha loolu it benn la ci riwaaye boo xam ne boo demee ci sunan Abu Dawud ak bariha bariha voilà <laughs> waaw <laughs> waaw mu ngi noonu am nga. bayruha am nga xaa am nga baariha am nga bariha <laughs> waaw loolu lépp ay riwaay la boo demee ci riwaay euh, sunan al imaam Abu Daawud foofu ni mu ko soloowe mooy baariha <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu ci imaam Muslim ñëw na ba euh, bariha waaw riwaay imaam Muslim am na boo xam ne ñëw na fa mu ne bayraha bayraha am na bariha it am na bariha yooyu yëpp am na <laughs> bayraha ak bayruha ak biiruha ak biiraha waaw <laughs> kon mu ne kon ah turu tool gi la <laughs> bi ne woon foofu fële mu ne wa kaanat ta tool boo bële moom la gënoon a bëgg mustaqbilatal masjidi dafa dëgmaloon dafa dafa nekkoon ci kanamu jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam waaw fa la féetewoon jàmmaar loog moom wa kaana mu ne te ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na koo xam ne yadxuluha da doon dugg ca tool ba léeg-léeg wa yashrabu min ma'in fiha tayyib di naan ca ndox ma nga xamante ne nii newoon na ca teen ba nekkoon ndox moo xam ne mu teey la woon te neex waaw qaala anas sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne fa lamma nazalat hadhihi al-aaya bi nga xam ne nag aaya bii ci la wàcc moom lañ gisoon ci jotaay bii ñu weesu moom la al imaam ubbee woon buntu bi mooy lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuun dëgg-dëgg du ngeen jotee dëgg-dëgg yiiw dëgg-dëgg mbaax hatta mbete tunfiqu ngeen di dépenser mimma tuhibbun ci li ngeen bëgg suratu ali imran aaya 92 mu ne qaama abu talha ci la sama baay jiit la abu talha jóg ila rasulillah ba mu laay ba ñu saase la jóg waaw application automatique ñëw ci dawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa qaala mu ne ko ya rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna ta'ala yaqul boroom bi nga xamante ne nii de moo kawete yéegut nee na mu ngi ndax mu ngi wax naan lan tanaalul birra du ngeen jote mbaax mukk xatta ba lu dut tunfiqu ngeen di dépenser mimma tuhibbuun ci li ngeen bëgg wa inna ahabba maali taman abu talha kat li gën a li ma gën sopp ci sama alal yi ilayya ci man li gën a sopp maali ilayya wa inna ahabba maali ilayya alal ji gën a sopplu ci man mooy bayruha sama alal jooju nekk ci teen boobee nga xam ne moom sa jàkka ji ñoo ñoo ñoo jàkkaarloo ca kanamu jàkka ja mu ne wa innaha te rek tool boobee bés ni ki tey sadaqatun lillahi ta'ala waaw def naa ko sarax génn naa ko def ko ci yoonu baax ngir yàlla mi nga xam ne moo kawe arju maa ngi yaakaar nag bi roha yiw ga nga xam ne bu ma saraxee moom la ma ci borom bi fay maa ngi koy yaakaar wa zuxraha waaye dencal mooy euh, la ciy jóge ci yiw borom bi dencal ma ko ndax zuxru mooy la nga xam ne da koy denc ba jamono ja nga xamante ne da nga koy soxla te képp kenn ci mbindeef yi bu yow yowmal qiyaamee di nga soxla ay yiw ay tiyaaba ay gërëmi yàlla bu keroogee mu ne nag loolu nag maa ngi yaakaar ne ñun ñu nekk am ndé am ndëxintéef waaw waaw maa ngi koy yaakaar inda allahi fa yàlla mi kawe kon nag yonente mi alayhi salaatu salaam fa da'ha ya rasulallah kon nag teg ko alal jàngoog teg naa ko sa loxo seetal la neex yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam teg ko haythu araka Allah fi la sa boroom tabaaraka wan noo ko defee rek wan ne foofoo gën ci ma def ko fa mu ngi noonu yaay loo ci wax rek loolu la waaw fa qaala rasuulullah yonente mi alayhi salaatu salaam ne baxin waaw ne ko baxin baxin kàddu la boo xam ne dañ koy wax arab yi dañ koy wax bu ñuy tagg ak buñ gërëmee mbir comme ñu ne gis benn mbir ñu ne ëskay waaw comme lu mel noonu baxin <laughs> waaw ëskay baxin mooy boo yéemoo ci mbir wala ngay tagg mbir wala nga gërëm kàddu gi li loo xam dañ koy wax waaw baxin nag <laughs> kàddu la goo xam ne ah moom itam am na ay mbir imaam an-Nawawi waxu ci dara voilà fii euh, raayix la wax waaye baxin da ngay yëg baxin <laughs> baxin bi kasrin dañuy wax baxin di wax bax dañuy wax baxin di wax bax waaw jamono ji yéemoo nga koy wax di réyal mbir man nañu wax baxiin bi wax bax waaye am na euh, imam al am na ñu ne sax mën nañoo di mooy shadda tashdid fa bit bu mujj ba baxi baxi baxi <laughs> waaw ak tamit mun a war wuya fi bir raf'i waaw dañuy wax baxu wala baxu waaw wa idaa qurrirat fal ixtiyaaru taxriikul awwal munawwaran waaw mu ne bu dee ne dañ koo comme baxin bax loolu la bu dee dañ koo répété baxin baxin mu ne fal ixtiyaar taxriikul awwal bu njëkk bi nga ne baxin nga ma ne wax bax bax ba baxin munawwaran mooy baxin wa istaani istaani ñaare bi nga ne baxin bax baxin bax <laughs> <laughs> waaw baxin bax <laughs> waaw baxin baxin tamit baxin baxin baxin bax <laughs> waaw buy réylu mbir noonee yu bari nag am na yeneen yoo xam ne euh, euh, euh, lii la baxin baxin moom affaire ay bax baxaa façon yoo yële loolu la mooy boo wéemoo ci mbir baxin baxin ak yooyu voilà waaw léegi kon mu ngi noonu rek mu ne kon baxin yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ne baxin askay yow de daalika sa sa sa bii nga def maalun raabih waaw maalun raabih maalun raabih eh, alal la joo xamante ne nii sarax la boo xamante ne nii mooy bu borom bi bu borom bi di nangoo ngoog masha allah allah waaw mooy al imam an-Nawawi mu ne mu ne nag qawluhu sallallahu alayhi wa sallam maalun raabih wax joon nga dégg ci xadiis bi maalun raabih mu ne ruwiya soloo nañ ko fi saxiix yi ci saxiix bi raabih am na raabih am na raayih yooyu yëpp ñëw na ci sax imaam muslim ñëw na tamit imaam kii euh, imaamul buxaari rahimahullahu taala indi na yooyu voilà imaamu muslim rahmatullah alayhi moom bax zalika maalun raabih ak beneen bi moom bax la indi zalika maalun mi fi saxiix mooy bu riwaay imaam al euh, kii al buxaari saxiix imaamul buxaari foofu ñëw na fa raaye ñëw na fa raabih waaw comme fi nga xamante ne nii. am na sax moom ñaar la tudd dana fi sahih tudd nañ ko ruuye solo nañ ko raabih bi wa raayih raabih ak raayih bil ba'il muwahhada raabih mooy tomb ba bi nga am benn tomb mooy ba tomb benn tomb la wala yaa ak raayih musanna naa am ñaari tomb ay mu ne lañ ci jub mooy raayihun alayka naf'u day dellu ci yow te du dog mukk njariñam lii de alal la joo xam ne la boo xam ne saraxe nga ko njariñ gi du deñ di dollu ci yow di dellu ci wax waaye raabe ak raaye waaye solo nañ ko sax ñëw na ci Sahih Imaamul Bukhari raaih raaih mooy yaruhu alayka naf'uhu wa thawabuhu waaw mooy keneen biroom mooy xam nga ar-rawhu az-zihaabu ar-rawaahu bokk mooy az-zihaabu ah ah mooy day jëm ci day dem ci lu baax yow li nga ko def jëm na ci lu baax kon am na raayix comme boo demee ci kitaabul wakaala imaamul buxaari du ko solo xadiis bi fu bari baabun idaa qaala ar-rajulu li wakiilihi da'hu haythu araaka Allah foofu dane ko baxil zaalika maalun raa'ih voilà waaw kanta boo ñëwee ci riwaay yi ëpp kitaabul wasaaya par exemple foofu ci kitaabul Buxaari imaamul Buxaari baabu man tasaddaqa ilaa wakiilihi summa radda al-wakiilu ilayhi foofu lii la ko solo da ne yonent bay saa saam da ne bax yaa Abaa Talha zaalika maalun raabih voilà zaalika maalun raabih gis nga waaw. léegi nag mu ñëwaat ci boo ñëwee ci kitaabu tafsir suuratu ali imran baabu lan tanaalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu lii c'est lijjanti la raabih raa'ih ak raayih nan la ñëwee ci sahih bi waaw foofu andi la bax zalika maalun raayih ba pare ci ginnaaw gi imaamu Nawawi imaamu al-Bukhari rahimahullah bi mu solooyoo woon ba di caabi ba kàllale mu ne qaala Abdullah ibn Yusuf wa Rawh ibn Ubaada zaalika maalun raabih waaye mu ne moom imaamul Buxaari waaye haddathanii Yahya ibn Yahya muy Rayhaanatu Naysaabuur ah Abu Zakariya c'est que imaam Muslim moo ëpp lu muy jëlee ci moom mais sëriñ imaamul Buxaari la tamit taalibu imaamu Maalik mu ne Kantaa moom man nettali na ma man imaamul Buxaari qaala mu ne qara'tu ala Maalik maalun raayih mu ne man mii de jàng naa ci imaamu Maalik mu toog may jàng mu wax toog jàng lii ne foofu ma ne maalun raayih imaam Maalik mu may dégg noonu laa ko solowee ci moom ñeneen ñi soloo ko raabih ak raayih kon mu ngi noonu mooy yooyu yëpp am raayih am na raabih am na raayih am na waaw raabih mooy bu taxawul raayix day delluwaat ci raayix mooy gont na dem ci lu baax la sa alal ji kon mu ne yeneen ci ma sar saam ne ko baxin zalika maalun raabih waaw lii de eh, alal la joo xamante ne nii nag ju tonowu xam ne njariñ ji juy dellu ci yow la yaa Aba Talha allah allah léegi waqad sami mu ne ko nag ah ah zalika maalun raabih zalika maalun raabih mu wax ko ñaari yoon sa tool boobee nga ci yoonu yàlla joxe ko ngir yàlla maalun raabih galal la joo xam ne ah, njariñ nga tonow ga la koy yëpp ci yow lay dellu waqad sami'tu ma qult yeneen tubaab yi saa saa ne ko dégg naa li nga wax radiyallahu anhu wa inni ara ah, man nag yonent bi salaam li ma gis mooy an taj'alaha fil aqrabin jëlal tool bi nga dépensé ko jox ko ñi nga xam ne ñooy say mbokk dépensé ko ci say jege ñaale allah allah dañ ñëw ci njàngat yi après fa qaala insha allah fa abu talha sayna abu talha ne radiyallahu af'alu ya rasulallah ne waaw dinaa def kon li nga wax yonent bi salaam mooy nee nga naa ko def samay jege ñaale mu ne fa qassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi Seydina Abu Talha radiyallahu anhu daal di koy de eh, eh, kii départager séddale ko fi aqaribihi ci ay mbokkam ay jegeñaaleem wa bani ammi ak doomi ñi nga xam ne ñooy doomi euh, bàyyte xam yi waaw am na ci riwaaye yoo xamante ne nii wax nañu ci ñan ñan la ko jox moom Abu Talha radiyallahu taala anhu wa mooy ñoom Seydina Ubay ibn Ka'b ak Seydina Hassan ibn ñu mel ni ñoom ñoom la ko jox moo am na benn Anas ne ñoom la ko jox te a jege man joxuma ci la jox loolu nag mën naa ne Abu Talha comme que këram la nekk moo koy dundal ak yooyu amaana kon même bu dee ci jegeñaale ni mieux vaut mu jox ko ñoo xamante ne nii moom loolu noonu nekkul ci moom mu ñoo xam ne du moom moo leen di dundal waaw ñu ñàkk ne Seydina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa loolu moo tax euh, euh, joxu ci li nga xamante ne mooy Seydina Anas ibnu Malik te moo ko gën a moo gën jege ci moom ci wàllu jegeñaale ñi nga xam ne mooy Seydina Ubay ak Seydina Hassan comme ni nga xam ne boo demee sax imaamul Bukhari ci kitaabu tafsir bi ñu wax sax euh, suuratu Aali Imraan baabu lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun foofu jege na jege ñaale yooyu wax na ko mu ne haddasanaa imaamul Bukhari bi mu ëndee hadiis bi ca suuf Muhammad ibn Abdillah al-Ansaari qaala haddasanaa abii an Sumaama an Anas radiyallaahu anhu qaala fa ja'alahaa li Hassaana wa ubayyin wa ana aqrabu ilayhi wa lam yaj'al li minha shay'a léegi nag mu jël tool ba jox ko ñoom Seydina Hassan ak Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhuma tele Seydina Hassan ibn Thabit euh, euh, sha'iru yonente mi alayhi salaam te man maa leen gën a jege ci ak ci moom si wàllu askan waaye nag joxuma ci voilà kon nag mu ngi noonu le wax nañ la ni ngay dégg ne joxu ko ci amaana loolu la que moom comme que këram la nekk te mooy dundal foofu moo yor dépense ñooñu Euh, bu ko fa joxee day mel ne rek euh, da gis na ne ñële mu gën mu jox ko ñële kon nag lii la mun a muttafaqun de al imaamu al buxaari rahimahullahu taala ak al imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhima soloo nañ ko kanta la nga xam ne moom la wax euh, qawlu maalun raabih gis nañ ko alhamdulillah ak bayruha li muy nett la hadis bi bala ñu jàll war na ñëwaat hadis numéro trois cent vingt soreetul en ah, fay soreetul ñu ngi deux cent quatre-vingt-dix-sept eh, war na ñëwaat hadis numéro trois cent vingt léegi nag wax ji avant ñuy jàll ci lenn mooy mais est que ñoom kese ñoom ñoo ko solo ñu a la déedéet al imaamu Malik daal dina koy solo ci Muwatta kitaabul jaami'i wala kitaabul al jaami'u targhib at-targhib fi sadaqa foofu imaamu Malik rahimahullahu daal na ko fay indi naka al imaamu Ahmadu daal na koy solo naka al imaamu Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi ak al imaamu Nasaa'i rahmatullahi alal jamii imaamul Buxaari wax nañ leen di ko indi na ko bu bari léegi nag nañ ci jël benn kitaabu zakaat baabu al aqaarib mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne ki ñu nettali parce que hadis bi lu bari ci imaam Malik la jaar mooy madaar bi mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Yusuf ne Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Khula'i al-Misri ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana xabaar nañu Malik imaamu Malik na imaam Malik doon woon jàng hadis yi moo tax Euh, kenn ci taalibe doon jàng mu ne axbarana xabaare nañu malikun imamu malik muy malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ah, ah, muy al-asbahi rahimahullahu taala imaamu malik ibn ah, mooy ki nga xamante ne ni ibn anas imaamu daaril hijrati al-himyari rahimahullahu taala an ishaq ibn abdillah ibn abi talha mu jëla ko ci ishaq di doomi abdallah ibn abi talha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 Euh, muy xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ah, ah, mu ne kaana abu talha ashar al ansari bil madinati ma'lam min nakhl wa kaana ahabbu amwaali ilayhi bayruha wa kaanat mustaqbilata al masjid wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yablughu yadkhuluha wa yashrabu min maa'in fiiha tayyib bii nii la imaamul Buxaari indi ci buntu bi moom la imaam an-Nawawi moom la indi Hmm, ba ni mu jeexee dafa xaw a gudd kon jaruñu fi jaaraat ba muy wax yonent way saa saa ne ko baxin zalika maalun raabih zalika maalun raabih wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fi al-aqrabin ba ni mu jeexee kon mu ngi noonu la noonu la ko al imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kanta al imam Muslim ibn al-Hajjaj indi na ko moom ci ñaari bërëb même bërëb bi la mais da ko indi solo solo indi ñaari yoon la ko indi ñaari yoon la ci jaar daal di koy indi moom al imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri mu ngi koy indi ci kitaabu zakaat baabu fadli nafaqati wa sadaqati ala al-aqrabiina mu ne haddathana Yahya ibn Yahya gis nga mu ngi noonu Yahya ibn Yahya male an-Naysaburi Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hamma at-Tamimi al-Hanzali rayhaanatu Naysabur moom la imam al-Bukhari ne man haddathani Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya ci boppam man moo ma nettal imam al-Bukhari moom la moom laa doon wax naan sëriñu seen sëriñ la waaye moom imaamul imaam muslim moo ëpp lu mu jëlee ci moom kon mu ne haddathana imaamu muslim nettali nañu Yahya ibn Yahya kon Rayhaanatu Naysaabuur rahimahullahu ta'ala qaala mu ne qara'tu ala Maalik liir naa moom nii da waxoon naa la daa ci ñi xam ne bu taalibeey toogoon bokk na ci ñi nga xam ne ñooy liir imaamu Maalik di déglu taalibeey di déglu mu ne jàng naa ci Maalik an Ishaaq ibn Abdullah ibn Abi Talha gis nañ ko sax annahu Anas ibn naan kaana Abu Talha akthar akthar ansaariyyin bil madinati maala wa kaana ahabbu amwaalihi ilayhi bayraha <laughs> wa kaana mustaqbilata al-masjid wa kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkhuluhaa wa yashrabu min maa'in dhii ya'diin qaala Anas lammaa nazalat haadhihi al-aaya ba ni mu jeexe mu ngi noonale kon mu ngi nii nii la ko ash-shaykhaani daal di solowee léegi nag mu des ana lan la ñuy jàngee ci suñu hadis yi nii insha allahu taala bokk na li ñuy njëkk jànge ci hadis bi mooy sahaaba yi radiyallahu anhum liñ doon appliquer hadis aaya yi ndigalu borom beeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun application directe la <laughs> ah Seydina Abu Talha neewul ah loolu de lu baax la moom ah loolu de am na solo moom ah lool de moom loolu de am na solo loolu de baax na yéedé moom dafa jàpp ne aaya bi moom lay waxal kon man loolu laay jël joxe moo tax bu ñu nekkee di yëkkamte ko di fontoo suñu bopp laa wax ginnaaw bi ñuy jàppee ñàkk xam suñu bopp hein di jël ci jéem a jukkamte ko ci kaw ñii radiyallahu anhu mooy vraiment ñun suñu torox day wonewut lu dul suñu torox quoi waaw waaw ñoo xam ne buñ déggul laaya application déeg ñun tam moo fi déggul aaya bi wala bu dee tay nga koy dóora dégg léegi ayo li gën a baax ci sa alal na kan mooy jóg joxe li gën baax ci alal bon dañoo pare mooy ñun soxu nga naan lan wa u'tiratil anfusu sox nga naan la waaye waaye nay te borom boo xam ne wan yuuqa suhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihun képp ku ñu fegal nay boppam kooku mooy mooy ñu texe yàlla nañu borom bi boole nañ ñu texe waaw waaye day xam suñu bopp te teg suñu place suñu tollu ta bañ di dépasser les ak di jay suñu bopp ndax am na ñaari aay yu ñu xam ak ñaari xadiis wal iyaadu billah ñu appliquer ci saa waaw ñëw ci saase ne yonent mi alayhi salaatu kat aaya bi wàcc na dégg naa suñu borom bi wax waaw waaw dégg naa suñu borom bi wax voilà léegi ah, loolu mu appliqué ne sama tool bi ma gën a bëgg de di bayru xaa bi nga xam jël naa ko joxe te loolu moom kese ko def Seydina Abu Ibnu Umar radiyallahu anhuma moom it loolu la def moom itam loolu la def comme li nga xam ne al imaamul Abu Bakr al Bazzar rahimahullahu taala daal di soloolee al imaam euh, euh, bi aaya bi wàccee Seydina euh, Ibnu Umar dane bi mu jàngee aaya yii dégg ko mu ne awma woon falam ajid shay'an ahabba ilayya falam ajid shay'an ahabba ilayya min marjana jariyatan li rumiyya fa qultu hiya hurra li wajhi llahi ta'ala falawla anni la a'udu fi shay'in ja'altuhu lillah latazawwajtuha sayyidina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu warax bul jàpp ne hadith yi dañoo nettali sayyidina Abu Talha moo def lii nga jàpp ne moom kese ko def ñenn ci saaba ñooy def lu baax loo xam ne kenn du ko yëg kenn xamu ko te ci loolu lañ dëkke woon waaw <laughs> waaw Seydina Ibn Umar ne bi ma déggee aaya bi jàng ko trouvé woon aw ma woon benn ci alal lu ma gënal dara lu ma gënal lu ma gën a sopp que sama benn jaam bu jigéen boo xam ne romaine la woon Marjaana la tuddoon bu taaru la woon te te ma soppoon ko waaw nee na nag moom mooy moom laa gënoon a sopp ci lu ma fa qultu ma appliqué aaya bi ci saa ma ne hiya xarra moom de libre na li wajhillaahi ngir am ngir nekk nekku yàlla ngir am gërëmu yàlla mu ne gis nga ndaw soosu ni ma ko soppe te bëggoon ko waaye noonu laa def fa lawlaa anni budul woon ne man laa a'udu fi shay'in du ma dellu mukk ci mbir moo xam ne ja'altuhu lillah dama koo def ngir yàlla bu doon ne du ma dinaa du ma dellu comme que defal naa koy daal du ma ci delluwaat loolu la bëgg a bu dul bu doon ne dinaa delluwaat ci benn mbir loolu dama ko defoon ngir yàlla kononte kon la tazawwajtuha dinaa ko jëlaat mais pas comme dama koy takk de def ko soxla waaye nag comme que dama ne ko libre nga ngir yàlla moo tax ma bàyyiwaat ko ma bàyyi ko delluwaatu ma ci waaw gis nga nii la de waaye <laughs> way <laughs> temps yi ne woon fi doon jéem a jënd oto bu beex jot nga koo am <laughs> mais wuli ma wuli ma c'est une question kese quoi <laughs> daa am nga <laughs> ko ah yaa ngi dégg aay yaa ngi dooru dégg aay non doon naa ko waaw dooru ko dégg mais doon nga ci bàyyi xel léegi bàyyi nga ci xel ah gëli ma la bëgg a wax ah? doo jël dara ah <laughs> xam nga saa yi kay tanew ma bul yaakaar ne bii mu ne maa tane de waaw <laughs> kon nag nañu yem te xam suñu bopp quoi <laughs> voilà mu ngi noonu voilà kon lii dañ ko ci jànge saxaaba yi salaf yi ni ñu ak alquran jàpp ñu woon loo xam dañ ñoom diw waxal ñoom daa nga xam ne amul dara lu alquran di jàngale loo xam ne boo ko gisee risque ci ñoom. application bu ñëwee ñuy tendee fa la ka xaaraka di di jàpp ne ah, hatta yahdiyallah ah loolu baax na waa lii de digle lu baax la waa saraxee waaye nag li nga yor teewulaa yëngu <laughs> ñoom meluñ woon noon yàlla nañu borom bi may nag ñu man loolu le <laughs> amin bokk na yi liñ ciy jànge que ne képp koo xam ne daal li ngay def lu baax man nga ci am yaakaar kooku mooy am yaakaar <laughs> waaw def lu baax bi am yaakaar waaye ku defut dara la mu kii loo ak tamaxu la tudd kooku mooy ak todoo mooy xemmeem <laughs> waaw ki nga xam ne day xëy di liggéey kooku mën naa xaar di dem ci entreprise rek embauché ko du liggéey kooku mën naa yaakaar di xaar bu weer deewee ñu ne ko sa salaire ngi waaye ku tuddee ngelaw ba onze heures xëyewul gontut yaxaasut kooku moom ba pare naan ah ngi xaar nag bu weer wi deewee salaire kooku day xemmem waaw imaam Abu Talha na inni arju birraha wa dukhraha innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dukhraha waaw lii de sarax la mu kaw maa ngi yaakaar waaw la nga xamante ne nii mooy yool bi nga xamante ne moom laa ci jële wa zuxraha ak li nga xamante ne nii moom la ndenc nu nekk lu ma dencal pour ëllëg te lool na boroom bi wax faman kaana yarju liqaa'a rabbihi falya'mal 'amalan saalihan wa laa yushrik bi'ibaadati rabbihi ahadan waaw faman kaana képp ku nekk yarju di yaakaar liqaa'a rabbihi dajeeg boroomam waaw fal ya'mal na jëf amalan salihan jëf ju rafet te walaa yushrik bu mu wokkaale nag bi ibadati rabbihi te wéetal ak jaamu ga muy jaamu boroomam ahada bu mu ko ngistal ak kenn te bu mu ko bokkaale kenn kookoy yaakaar kon ku yaakaar day jëf yaakaar yi am yaakaar nekkul lu opposé woo jëf lu ba ak jëf bal ñooy ànd moo tax borom bi ne ku yaakaar dajeek man na nga jëf jëf lu baax moo tax mu ne arju birraha wa zuxraha waaw waaye ngir bañ a gune guddal ci ndax affaire bu gudd la yu bari eh, yoo xam ne eh, yu lëkkaloog xadiis bi la moo imaamul Buxaari yi mu ko tasee ci biir Sahih bi bu nekk ak na mu koy intitulé lu nekk loo ay njàngat yu rëy la waaye bon loolu taxuñoo jóg waaye euh, li nga xam ne rek moo ci euh, moom la ñu soxla mooy côté bii di euh, dépasser li nga xam ne moom nga bëgg mooy comme niñ ko gisa léegi imam Abu Talha dafa jël li mu gën a bëgg ci alalam daal di koy joxe waaye bokk na tamit li nga xamante ne ni moom lañ ciy jànge mooy sëriñ bu mat la mu doon jàngalekat li nga xamante ne nii moom la bi kii ñëwee yonent Seydina Abu Talha ñëwee ci moom ah bi mu ñëwee ci moom daal di koy jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam neewul jëlu ko utiliser ko te bu ko utiliser woon loolu la waaye xoolal al muallimu al a'zam jàngale tam bi gën a màgg <laughs> waaw waaw lan la wax dana ko dégg naa li nga wax waaw dégg naa li nga wax qad sami'tu ma qultu wa inni ara an taj'alaha fi al-aqrabin waaw li ma gis moom mi ñu jàngaloon ne diinaar boo xamante ne nii anfaqtahu fi raqaba wa diinaar tasaddaqta bihi ala miskin wa diinaar anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik du moo ñu jàngaloon lool ci buntu bee ñu génn premier hadith diinaar bi nga def ci yoonu yàlla ak diinaar ba nga def ci goreel jaam ak diinaar ba nga euh, euh, euh, sarax ab miskin diinaar ba nga def ci ak ba nga def ci sa borom sa njaboot ba nga def ci sa njaboot mu ko ëpp yoon non waaw mu ne ko kon nag li ma gis mooy jëlal tool bay alal joojee di bayru ha nga def ko ci sa way jege ñaale allah allah ci sa way jege ñaale <laughs> nga def ko ci say way jege ñaale allah wute naag gaa yi nga xam ne moom enrichissement personnel kese tamatuñ sax lañ doon waaw nga ne kii wute naag ñi wala la wax di ñuy ubbi buntu bële sàmba alaar yooyu nga xam ne ba pare di bàkkoo jóge fu sori dagg fu sori bàyyi seen njaboot ah ñëw ah <laughs> bàyyi seen njaboot saway mele bàyyi seeni waajur ñëw dem ne seeni sëriñ lañ dem ne ci ay toolam lañ nekk te jóge Europe jaaroo xool say waajur yaakaar nga ne sëriñ bu baax boo xamee moom dina la da dina la dina dox sa digganteeg say sa sa sa say mbokk moo tax ma ne woon kooku bu ko xamee kooku ci boppam dina am problème sëriñ boobu tamatul li mu doon yeneen tubaab yi saa saa kii ba ñu indi alal ju toll nii. lan la ko li ma gis mooy nga def ko fil aqrabin ci sa way jege ñaale yi allah <laughs> mu nekk sila sadaqatun wa sila waaw ak sarax lay doon booy génne def ci yoonu yàlla waaye mu nekk la lool jokke bokk ci ñële nga borom bi booleel leen waaw enrichissement personnel yi nga xam ne lu ñëw ñu ñàkk te matuñ dara defaluñ dara taalibe yi waaw d'ailleurs ndax buñ leen doxul sax ñuy kaas xam nga ne ñooñu sore nañ jàngalem yonent bi alei saa salaam te leen dara <laughs> waaw waaw kon nag lii yonent bi alei saa salaam ni ñu delloo ci kon xayru sadaqa sadaqa bi gën mooy bi nga xam ne da koo def ci nga xam ne mooy say jege ñaale waaw moo tax mu jël ko daal di koy qassamaha Abu Talha fi aqaribi loolu it taalibe bi bu ko sëriñ bi waxee defal lii muy lu baax na def lañ ko wax lan mu ne ko dégg mu ne ko waaw mu jël afaalu ya rasulullah dinaa ya rasulullah daa def li nga wax yow dawal yàlla li sallallahu alayhi daal di koy séddale ci ay jege ñaaleem ak doomi bàyyi te xam waaye ci kaw tool boo bële yonent bàyyi saa saam nee dafa doon dugg liñ ciy jànge mooy dugg ci tool yu rafet yooyu loolu baax la waaw du loo xam nañ naan saa yi ñu bëgg àddina ak yooyu afalam yasiru la boroom wax ah ndax bu ngeen wër ci kaw suuf bu ko defee ngeen xool ak tamit merveille yi ak yi nga xam ne moom la def ci kaw suuf waaw waaw ah, kulu min ah, ah famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur waaw kon yonent bay saa saam dafa doon dugg di naan ca ma nga xam ne fiiha tayyib bu teey loolu mooy ut lu teey di ak di ut ndox moo xam ne mu sell la ak moo xam ne mu neex la loolu dàqantewul ak ak dëddu àddina voilà <laughs> waaw <laughs> te tamit dana yonent lay saa safara dugg léeg-léeg du ñàkk ne mën na faa dugg ab wootal xa du fa nekk mu naan mu fekk we mu dem di fa serlu waaye di fa féexlu waaye tamit di naan ca ndox ma waaw ndax xam na gërëmu Abu Talha mi comme niñ ko fi gise woon moom la jëloon fasam ba euh, bruit bu rëy ba amee Medina mu jël ko daal di dem xooli ko nit ñi nag bañ ko déggee di dajaloo ngir mën a dem ñu bi ñu dajaloowee xaarante bay waaj a dem gis yonent bi sallallahu alayhi ci lëndëm gi mu jóge fa bruit ba fa dënn fa fa fa euh, bu rëy ba jóge waaw mu ne leen bu leen am dara lu ngeen di tiit ne inna wajadnaahu bahra fekk nañ sa fas wi Abu Talha fasu Abu Talha la jëloon te neewu ko Abu Talha dooma al fas wi ndax xam na ne dina ko gërëm naka nii tool ba bu doon ne léeg-léeg du ko fa fekk bu naanee ndax dane mu doon na naan ci ndox mu teey ma loolu dañ ci gis ne nit ki bu mu ñëw di sot loo xam ne lu naqaree naan la di naan ndox mu tàng te naan day dëddu àddina déedéet yonent bi alei saatu salaam wa yashrabu min ma'in fiha tayyib ngay xam ne fa ngay gën a yàlla mooy bu ndox mi nekkee lu sedd neex a jàllale neex a naan bu boobaa nga gintee mën a sant sa borom comme ni nga xam ne moom la Seydina Muusa Euh, ibn Imran alayhi afdalu alayhi salatu wassalam bi nga xamante ne nii keroog ca Madyana ba mu rootalee euh, mbokk la euh, mooy mooy kii mooy kii ndaw sax mooy doomu kii Seydina Cheikh Madyan ba fa saqaa lahuma thumma tawalla fan ila dhilli ba mu leen nàndalee ba pare fan la jëm dafa dem ila dilli ca ker ga waaw te ñoom ñoo ñu gën a xam borom bi mooy sa yonent yi gis nga Seydina Muusa neewul naa dem ca naaj wa toog déedéet summa ginnaaw gi tawallaa mu dem wéy ila dilli fa ker ga te naaj wa daa tàngoon jër jamonoy tàngoor la woon fa qaala mu ne rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiir kon mooy loolu mooy xam-xam waaw ñi xam ne nee nañ dañuy jëddu àddina nee nga nee nañ léegi dañuy bàyyi ndékki te seen xel mi yépp ci ndékki sa waay ndékkil waay sant yàlla ci ndékki gii gine fa ngay gine yége xéewalu yàlla ke boo newoon ci naaj ci ker gi ci nga koy gine yége waaw sa lépp dal ngay yëg xéewalu yàlla yim la defal moom mi nga xam ne moo ne qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat ana kan noo xaraamal yi nga xam ne mooy zinatallah yi nga xamante ne nii zinatallah allati yi nga xam ne axraja moom la génnee daal di koy def li nga xamante ne mooy ay xéewal li ibaadi ngir jaamam yi wax tayyibaat ak yu teey yi min ar-rizq waaw ak yi ci teey yi ci li nga xam ne mooy e, wërsëg yi te lool gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon yii yëpp loolu lépp dàqantawul ak li nga xam ne mooy dëddu àddina dëddu àddina Ah mooy lépp lu dul yàlla bu mu nekk sa xol waaye na fa borom bi rek nekk alal jeeg yooyu yëpp buy nekk na nekk ci poche yi ci compte yeeg yooyu waaye bu mu dox sa digganteeg sa jaamu yàlla bu mu dox sa digganteeg sa borom te bu mu nekk loo xam ne moo lay gàllankoor kooku moo dégg de àdduna même bu dee mooy le plus mooy ki ëpp alal ci kaw suuf mooy le milliardaire numéro un ci kaw suuf gisoon nañ ci ay nettali fan yële ci li borom al Ibris te borom arriva radiyallahu ta'ala anhu indiwaat indi noonu ko foofu de kon euh, hadis baa ngi noonu euh, bari na nag ay njàngat yeneen mais nañ ci yem nii l'essentiel mooy gis nga lëkkaale nu bunt bi bunt bii nga xam ne dépensé li nga gën a sopp ak lu teey lu baax yu baax yi mooy Seydina Abu Talha li mu gën a bëgg moom la jël saraxa bi mu déggee aay bi te aay bi loolu la ñuy woo kon nag saraxe waaw waaye nag nañuy saraxe ci li nga xam ne bu dul lañu gën a bëgg sax na ko jege waaye jël la nga xam ne wala tayammamu bu leen di jublu nag li nga xamante ne alxabiisa minhu tunfiqun li nga xamante ne nii moom moo yées ci seen alal te bëggu ngeen ko léegi ngeen jël ko di ko dépenser déedéet kon nag ñu yem noonu bii di ñëw kon buntu bi lii kese la bii di ñëw ñu jëlaat beneen